diw man ngaa kii waa man nga ñëw nii mooy amul amul ay ay kii de amul ñu naan ngir rafetal non non mooy koo xamante ne foofu la am mooy kooku ñuy yaakaar suñu diine kooku nga kon naka ngay bàyyee yow naan lu ñoom diw def baax na te yow gaa gina tey ne ñoom xamuñu ko moom laa doon wax ne moom ñoom ñun suñu laaj yi duñ leen ko nag parce que xam nañ ne maîtriser wuñu ko ah oustaz ba muy àndal. moom lañ koy laaj wala keneen wala ki nga xam ne moom ci koñ bi la ne xam nañ ne moo fi am xam mais nag moom moom xoolal ma waa ji moom mindi mii moom xoolal Ousmane mindi rek kii parce que moom mindi la sant daal mais nag bon lu ma laa am sama diine moom laa koy laaj bu joxe ay addiya jotee nag ak yooyu ak màggalub nit ma dem màggal kële te leer na ma ne kii kii wallaahi kii te foo ko gis mooy taxawe jàkka ji ku fi juddu li war ci yow moo koy def xanaa bu sëriñ ba naree ñëw ñu teg ko fële rëlëgu ko fële bàyyi sëriñ bi taxawu am te kenn xamul la muy wax amaana sax la muy wax du noonu wala waxul dara tee na doom ji kii kii ñu foog ne def na dara ndekete yoo xamul sax nañuy tudde doom mais lii ba nga ko xamee yow léegi àddina boobu nan ngay taxawee naan lu ñoom diw def baax na déedéet jàngil waaw jàngil nga uti xam-xam bi nga xam ne dafa war nga xam ko loolu dafa ràññeeku ci jullit bu ne nga xamal ko sa bopp waaw nga xamal ko sa bopp danga koy xamal sa bopp kon affaire yi loolu la <laughs> affaire yi lool la mooy bi ñu ñëw nii ba yii nii ñu réer ñu complètement weer yi xamuñu ko bari na ñoo xam ne wallaahi daanaka ay boroomi kër lañu waaw di yor seeni kurus di def lu ne boo leen laajoon weeru jullit yi mënuñu la ko wax waaw kon yonent mi aleyhi salaatu salaam ne thalathatun mutawaliyaat parce que weeru jullit yi mu ngi commencé ci muharram waxoon naa la que ne neex naa jàpp ci wàllu wolof yi selon événement yi am mënoon nga ko cee jàpp muharram mooy weeru euh, tamxarit mooy buñ tabaskee weer wa ca tegu weer woowu mooy premier weer mooy muharram ginnaaw muharram safar kon weeru tamxarit muharram moo jiitu weer wi ci tegu safar mooy gàmmu mooy màggal am nañ ci événement màggalu Tuubaa gi ñuy wax weer woowu lay am nga jàpp loolu ne jàpp naa tamxarit voilà jàpp naa màggal weeru màggal hein ma am rabiul awal après màggal ban événement lañ am nga ne ah ñun de dinañ gàmmu nga ne waaw gàmmoo ngoog kon weeru gàmmoo ngoog rabiul awal après boobu ci tegu ñu ne la comme que rabia yi deux la mooy rabia ak rabia deux bi nga xamee weeru gàmmu ci nga dugalaale beneen weer bi muy rabi'u thani nga am kat bi di tegu bi di tegu muy ñaar yi niroo tamit ndax rajab noo kii nu tudd euh, euh, euh, rabi'ul awwal ak rabi'u thani deux lañ ñaari rabi' nga am waaye après ñoom ñaar yeneen ñaar muy jumaada ak jumaada ñaari jumaada ñoom ñii ñoo takkaloo nga am quatre weer dem na yoo xam rabi'ul awwal rabi'u thani jumaada al-ula jumaada thaniya jumaada al-ula jumaada thaniya jumaada al-ula jumaada am kat ak boo ko boolee rabi'ul awwal rabi'u thani jumaada al-ula jumaada thaniya nga am kat am nga ci kaw léegi am nga muharram safar muy deux ak safar muy deux rabi'ul awwal rabi'u thani nga am quatre rabi'ul awwal rabi'u thani muy quatre jumaadal ula jumaadal thaniya nga am six léegi nag rajab dóoru ñëw rajab dóoru ñëw ginnaaw rajab shaabana shaabaan muy weer wi jiitu weeru korite weeru kii koor mooy weer wi jo wi am avant weeru koor shaabaan ginnaaw shaabaan nga am ramadan weeru koor ginnaaw weeru koor weeru koor yi ah Shawwal ginnaaw Shawwal nga am Dul Qida wala Dul Qaada bi jiitu mooy weeru jiitu tabaski ji boo paree ci weer woowu nga am Dul Hijja mbir yi jeex na muy weeru tabaski lii lan moo ci jafe lii lan moo ci jafe te ñuy xam ne ñu ngi mille quatre cent quarante quatre cent quarante xam weer wi xam at mi këne yonent bi aleyhi salaam ba mu gàddaay ak léegi mu ngi toll ci atum mille quatre cent quarante ci ay at la def ba mu gàddaayee ak léegi yi ñuy xeeb mais ci la lépp jaar ndax nit boo demee ba xamatoo say bés xamatoo say weer xamatoo say at xamoo ci dara mais la dese al toppe ngay doon kon mu ne salaasatun mutawaaliyaat salaasatun ñetti yi ci weer yooyu mutawaaliyaat dañoo taqaloo muy ci ashurul xurum yi léegi yooyu nag muy commencé mu ne xoolal ni mu ko waxee moon am na ci beneen e, e, riwaaye da ne salaasatun mutawaaliyaat sard wa waahidun fard ñett yi dañoo nekk benn chaîne toppante muy dul qinda dul xijja ak muharram muy weer wi jiitu tabaski weeru tabaski ak weeru tamxarit ñett yooyu dañoo taqaloo benn bi nag dafa wéet muy rajab waaw kon salaasatun mutawaaliyaat ñett yi mooy lan mu leeral mooy dul qa'da mu commencé dul qa'da waaw wa dul xijja dul xijja muy weeru tabaski wa muharram ak weeru tamxarit waaw mu ne kantaa wa rajabun wa rajabun shahru mudar fële mu ne wa rajabu ci imaamul buxaari yu rahmatullah aley ci kitaabu tafsiiri ci baabu inna iddata shuhuuri inda allahi itna ashara shahra fi kitaabillahi yawma xalaqa as-samaawaati wal arda minhaa arba'atun hurum zaalika ad-diinul qayyim falaa tadlimuu fiihinna anfusakum ah wa qaatilul mushrikiina kaaffa kamaa yuqaatiluunakum kaaffa waaw i'lamuu anna Allaha ma'al muttaqiin ah mooy buntu boobu. xadiis boobu foofu dane wa rajabu wa rajabu mudar alladi waaw lii dal ne imaam muslim mu ne wa rajab shahru mu shahru mudar mooy rajab bi nga xam ne moom moo wéet rajab fan la féete rajab moo nekk moo tax mu leeral ko alladi ba nga xam ne bayna jumaada wa sha'baana mooy moom rajab dafa nekk diggante jumaada ak sha'baan ban jumaada xam nga ne kon mu jubilee wax mooy jumaada saaniya comme que ñaari jumaa daa am mooy diggante jumaadal uula ak jumaada saaniya dara amu fa amul beneen weer ñoom ñaar ñoo takkaloo ñu susaloo kon bu la nee bi nekk diggante jumaada ak shambaan damay xam ne bu mu ndax jumaada saaniya après rajab mooy ñëw mooy rajab moo dox diggante jumaada saaniya ak shambaana waaw léegi <laughs> allahu akbar léegi nag loolu la yonent bi aleyhi salaatu salaam wax rajabu mudar nga ne mais pourquoi ñu naan rajabu mudar hein hein mu ne loolu boo seetloo mu ne bi nekk diggante jumaada ak shambaan imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne c'est que boo gisee lii yonent bi aleyhi salaatu salaam wax lii mooy c'est pour gën a jotale leeral ban weer lay wax comme gaa yi mbir yi dafa dafa dafa lëbëjoo woon ci ñoom ñoom dafa jaxasoo woon ñoo doon bàyyi di repousser weer yi comme am nañ doon tudde rajab yoo xam ne du rajab mu bëgg leen wax nag rajab fi mu féete mooy entre jumada asani ak sha'ban waaw mu ngoog mu ne ndax waa bani euh, mudar doomu mudar yi xam nga ci maamu yonent bi alei saatu hmm, la bokk moom Mudar digganteem ak Rabi'a dañu amoon ay tribu dañoo amoon wuute ci Rajab waaw mu ne waa Mudar weer wi ñu xam léegi fi Rajab nekk entre jumaadal ula ak Sha'ban ñoom foofu lañ ko tegoon waa Mudar kanta waa Rabi'a nag ñoom teguñu ko woon foofu ñoom fan lañ ko tegoon mu ne Ramadan palaasu Ramadan lañ defoon rajab mu ne looloo tax yonent bi aleyhi salaam daal di def tofale bi def annexion bi ci rajabu mudar mooy rajab bi waa mudar di wax foofu rajab boobu la boobu mooy bu baax bi mooy bi nekk entre jumada ak Sha'ban mais pas bi waa Rabi'a di wax. dem jël li nga xamante ne nii tribu Rabi'a jël li nga xamante ne nii mooy rajab ñu def ko place Ramadan waxuma boobu parce que rajab bokkul ak Ramadan ñu ne loolu lay wax nii loolu benn wax la am na beneen wax mu ne li tax ñu naan rajabu Mudar parce que waa Mudar dañu jéggi woon dayo ci màggal guñ doon màggal weer wii di weeru Mudar ba weeru rajab moo tax ñu leen koy askanale naan leen rajabu mudar waaw ndax arab yépp ñoo ko ci ginoon a wormal waaw am beneen wax bu ne non c'est parce que arab yi dañ doon tuddee rajab ñoom mois rajab ñaari ñaari weer lañ doon dël di ko tuddee rajab waaw mooy shaaban mooy rajab ak shaaban ñoom ñaar dañ leen doon wax ar rajabaan ñaari rajab yi waaw yonent bi alayhi salaatu salaam nag bëgg leen wax dindi leen bu mujj bi mooy boo baree jumaa daal juste rajab boobu noonu ci topp boobu moo boobu la après li ca tegu du rajab bàyyi leen ko Sha'baan waaw am na tamit ñu wax contraire bi ne dañu doon woowe lii al imaam an-Nawawi rahimahullah sharaf mu ngi ko indi ci sharhul minha al minhaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi mu ne am na ñoo xam ne nag nee nañu affaire bi mooy ñoom jumaada ak rajab lañ doon woowe jumaaday mooy jumaada bu mujj bi ñoom au lieu ñaari jumaadal ula jumaada saaniya mais jumaada bu njëkk bi lañ jëloon ak rajab di ko woowe jumaaday ni shambaan ñu koy woowe rajab ñu jaawale affaire yi jaxase affaire yi comme ni ñu ko waaye wallahu taala alam wallahu taala alam kon lii mooy li nga xam ne moom la yonent mi aleyhi salaatu wa salaam yokk fii léegi nag mooy lii kon ci xadiisu Seydina Nufay ibn al-Haaris yi moo doon kan Abu Bakr ah, as-Saqafi thumma al-Basri radiyallahu ta'ala anhu moom nag gisoon nañ tarjamaam lu yàgg léegi bu ñu ñëwee nag ba léegi ci xutba bi yeneeni xadiis kon lii dañ ko doon yokk ci wàll wi beneen xadiis boo xam ne day nettali xutbaab yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy xadiisu bi nga xam ne al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hambal moo ko solo al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hambal rahmatullahi alayhi mu ne xaddasanaa nettali nañu abu muaawiya ah mu ne ki ñu nettali mooy abu muawiya qaala mu ne nettali nañu hilaal ibn amir almuzaniyu mooy hilaal ibn amir almuzaniyu amir dinañ ci ñëw an abihi mu jële ci baayam ah, taala anhu amir ibn amr almuzaniyu moo baayu hilaal mi saxaaba la woon lii nag lañ jële ci moom mooy nettali bi am na beneen nettali bu ñuy nettali mais lool Euh, du moom nii concerne ko concerne wu ko woon du moom moom Bilaal moomu kon al-Muzani kii wow al-Muzani radiyallahu anhu moom loolu rek lii ñuy nettali di rek lañ am ci moom kon bilal Hilaal moo ko jële ci baayam di Amir ibn al-Muzani rahmatullahi alayhi wa anhu moom kon Hilaal jëlee an abiihi ci baayam qaala mu ne ra'aytu rasuulallahi mu ne man gis naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam fii li tax ñu tudd ko dinañ la wax lan moo tax ñu tudd xadiis bi parce que dinga mais xadiis bii nii xaaral ba mu pare di am loo may laaj mu ne ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu nnaasa bi minan ala baglatin wa alayhi burdun ahmar qaala wa rajulun min ahli badrin bayna yadayhi yu'abbiru anhu qaala fa ji'tu xatta adxaltu yadaya bayna qadamihi wa shiraakihi qaala fa ja'altu a'jabu min bardiha nee na dama gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yaxtubu muy xutba annaasa nit ñi bi Mina ca Mina ala baghlatin mu ngi ci kaw berkel wa alayhi burdun ahmar mu ngi soloon benn yére boo xam ne burdu boo xam ne dafa xonq mu ne wa rajulun am benn waay boo xam ne benn góor min ahli badrin ci waa badar ha yu'abbiru anhu bu koy jottaweel qaala nee na fa jitu man aamir ibn amr al-muzani radiyallahu anhu ma xatta adxaltu yadayya bayna qadamihi wa shiraaki nee na ma ñëw comme que ci kaw kiiwam la waroon di xutba ma ñëw ba jege yonent ma lay saab saab jël sama loxo dugal ko ci ndëggu mooy ànd mooy eh, eh, dàll wi sol mbar mi shiraak wax nañ la mooy mbar waaw waxoon ca Xaybar ah yonent ma lay saab saab kii kon kii moom kon sa kii bii looloo ko dal mooy ne kon moom euh, mu génn àddina ñu naan wax ni allahu bi shahada ay waay biyee ba ni moom ci shahada yorent ba lay sax sax ne kallaa déedéet shahadaay lan kii gis nga yére ba mu juróon la mu juróon ca màngum xaybar ma laata an tusibuha al laata ñu koy séddale mu am lu fa jëloon la tashta'ilu alayhi naara mooy takk ci kawam safara tey kon nag bu leen hani annahu bil shahaada am ku tëb ne ah yonent mi alayhi salaatu salaam lii de shiraak la ab caraxa ñii mbar boo xam ne dama koo jële ci euh, butin de guerre bi laata ñu koy séddale yonent mi alayhi salaatu salaam ne shiraaku aw shiraakaani fi naar wala min naar mu ne shiraakun mbar aw shiraakaani wala ñaari mbar ci safara loolu mooy shiraak ah mu ne ma jël sama loxo dugal ko entre ndëggu tànkam ak mbar mi nee na fa ja'altu ajabu min bardiha mais sedd bi mu sedd xam nga jamono yi jamonoy tàngoor la <laughs> waaye nee na bi ma jëlee sama loxo dugal ko entre mooy yone <laughs> te tamit lii dañ ciy xamee yonent bi alayhi salaatu salaam vraiment euh, li ko borom bi ne fa bima rahmatin min allah linta lahum walaw kunta faddan ghalid al qalbi lam faddu min hawlik waaw ah. allah fa bima rahmatin min allah linta lahum gis nga yërmande gu rëy gu tukkee ci sa borom yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam bum la defal moo tax nga ci sa kanamu saxaaba yi radiyallahu anhu waaw xam nga lii am na ñoo xam ne koo leen ko defee ñoom way way bàyyi li nga di foy mooy eh, nga sol say dàll say tànk di eh, nga yéeg fas wala gëléem wala yooyu say tànk ci am koo xam daa fekk wala sa la toog mu jël loxoom dugal ko sa suufu tànk ak dàll bi nga sol bu ñun moom é kii mbaadu dañ ko ab liggéey la def si dàll yi tey laa koy mujjee sol <laughs> waaw dal di koy tàcc wala bëmmax ko këmax ko acca ñi ngeen di def rek xaw ma ban sëriña yebal waaye bi yoboo nga xam ne doo fi doo fi amelu la neex waaw sa gàllaay toj na ba nga feeñee <laughs> walla bu dee xale la bàyyi li def acca toogal toog bàyyil yonent ma ne saa saa wax ne mu jël nee ma jël sama loxo yi dugal ko diggante tà- tànk beeg dàll bi ak mbar mi fa ja'altu a'jabu min bardiha ma yéemu ci seddaayu dàll ta- ta- tànk yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni mu sedde ma yéemu ci man Allahu akbar al imaamu dinañ ñëw al imaamu mu ne haddathana mu jor ko ba léegi ci mu jaar ci Hilaal ibn Aamir ah, al Muzani an abi mu ne ra'aytu rasulallah fii nag beneen bii dina wax kan la kooku mu ne benn góor ci waa Badar mooy kan mu ne ra'aytu rasulallah ci xadiis beneen bi gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa yaxtubu nnaasa ala baghlatin shahbaa ci kaw berkel la boo xam ne ñuulul weexul wa aliyun sayyiduna ali ibn abi taalibin yu'abbiru anhu moo ko doon jottalil te loolu al imaamu abu daawud as-sijistaaniyu raxmatullah alayhi soloo na ko bi sanadin saxiix wa sanadu al imaamu ahmad saxiix waaw kon nag mooy léegi nga ne ma mais lu tax ngay wax lii parce que fii xutboowul mooy li tax ñu ëndit lii mooy ne kon yonent ma lay sax sax parce que nit ñi dañoo bari woon mooy kon xam nañ ne kon am na ku ko doon jottali waaw xadiis bii nee nañu Seydina Ali moo ko doon jottalil asadullahi alxaalibi abu turaab abul xasani radiyallahu anhuma moom moo ko doon jottalil waaw xam nga gisoon nañ xadiisu euh, Abdurrahmaan ibn Mu'aaz at-Taymi radiyallahu anhu mu ne yonent mi alayhi salaatu ba mu ñuy wax dañoo nekk buur yàlla dafa ubbi suñu nopp yi waaye xamal nañ ci tamit ne mooy ba ñuy dégg ñi nekkoon ci tànt yi waxoon nañ la loolu comme li boroom awnul maabud wax ne loolu moom mooy ñi nga xam ne dañoo amoon ngàntu génn waaw waaye moos xam nga ne loolu yonent ma lay saab-saab di xutba fële ñépp nekk seeni tànt xam nga ne loolu noonu la deme mooy ñi nga xam ne mënuñu woon a teew fa muy xutbaa waaye xam nañ ci ne tamit Seydina Ali malgré tout alhamdulilah Seydina Ali kon doon na ko jottali léegi nag ñu ñëw ci beneen ba léegi contenu wu li fii loolu lañu fi soxla woon que kon am na tamit ku ko doon jottali te tamit dañ ciy xam ne kon jottalil nit loolu loolu lu dagan la waaye comme son nom l'indique mooy jottali mooy bu jotu mais bu jotee jaru ko waaw bu jotee jaru ko mooy xutba yi yonent bi salaam bu masoon nekk ci minbar bi Medina masoo dégg dinaan da doon xutba am koy jottali day wax nit ñi di ko jottali moom day wax nit ñi di dégg kenn jottali woo mais foo xam ne dafa soxla ñu jottalil ko day wax ñu jottalil ko comme la mu waxoon euh, Hunayn wax Seydina al Abbaas woowal yaalal ansaar mu wax yàlla ansaar la mu waxoon Seydina Abu Talha Xaybar fanaadaa Seydina Abu Talha daal di yëgle ca biir nit ña fii Seydina Ali ndax nit ñi dañoo bari kenn manula xam ñaata lañu woon Makka rek askan wu bari lañ Medina noonu village yi ñoomin Ghatafan ah ñoom waa waa Hawazin waa Taif ak ñeneen waa Najd nit ñi jóge fu nekk ñëw waa Banu Sulaym Muzayna ñun ñépp ñu ñëw ngir fekke li nga xam ne mooy aju yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ñi nga xam ne kenn xamul fan lañ jóge ndax bariwaay loolu moo tax xamuñu exactement ñaata lañ xoolal mbooloo mu toll noonu comme li Seydina Jaabir waxoon te gisoon nañ ko bi mu naan ba ñuy génn Medina ba ñëwee ba dal fa damaa xool sama bët fi sama vision xool sama champ de vision fi mu yem laa xool ba fa sama bët yem lépp di nit sama kanam ma xool sama ndejoor muy pare sama gannaaw muy pare ma xool fa sama bët yem lépp di nit ma xool sama ndejoor même chose droite bi ma xool gauche bi même chose kon ñooñu de toute façon mooy di am ñoo xam ne dinañ jottali léegi nag bu ñëwaatee nag ci contenu bi beneen xadiis muy xadiis bi nga xamante ne nii moom la al imaam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullahi alayhi solo ak sëriñam di al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal ak al imaam at-tirmidhi rahmatullah alayhi al imaam ibn maajah rahmatullah alayhi al imaam abu daawud mu ne haddathana abdul ibn najda mu ne ki nettali mooy abdul wahhab ibn najda al hawtiyu rahmatullahi alayhi mooy abdullah Abdul Wahhab ibn Najd al-Hawti Abu Muhammad al-Shami al-Jabali rahmatullahi alayhi moom moo ñu nettali qaala mu ne haddathana Ibnu Ayyash mu ne ki ñu nettali mooy Ibnu Ayyash muy doomu Ayyash mu ne moom moo leen nettali ah an Shurahbil mu jële ci Shurahbil ibn Muslim qaala mu ne sami'tu dégg na Aba Umaamata mu ne dégg na ki nga xam ne mooy Aba Umaama al-Baahili Ah, al abu umaama al bahiliyu nga ne ma mais ibn ayaash ñu tudd ma ne la waaw ibn ayaash mooy ismaayil ah ibnu ayaash rahmatullah alayhi kon abu umaama abu umaama eh, gisoon nañ li nga xam ne mooy tarjamaam muy abu umaama al bahiliyu ah al al bahiliyu abu umaama al bahili radiyallahu taala anhu wa ardaa yàgg na nag waaw ah lii tuddoon nañ ko keroog bi ñuy wax xadiisu seydina ibn isxaaq hmm? al mu ne moom abu umaama al baahili kon xadiis bi bi sanadin saxiix mu ne sami'tu aba umaama kon shurahbiil ibnu muslim ibnu ibnu alxawlaani alyamani alshaami alximsi allah mooy xoms moom la tubaab naan xoms foofu la cosaanoon mooy alshaami alximsi mooy eh, kojoo woon na fa sinon eh, kojoo fi mu kii woon mooy yaman ca Yaman mais finalement dafa newoon fële ca Sham ca Hims ah léegi euh, moom mu ne dégg naa Aba Umaama qaala mu ne annahu qaal mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul mu ne dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallama man mii di Shurah di Abu Umaama al-Baahili rahmatullah alayhi wa radiya an nan la tuddoon Sadi su Suday ibn Ajlan ah ibn Ajlan voilà léegi mu ne dégg naa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yaquulu mu naan inna allaha azza wa jalla qad a'ta kulla di haqqin haqqa fala wasiyata li waaris wala tunfiqul mar'atu shay'an min baytiha illa bi idni zawjiha fa qiila yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam wala ta'aam qaala zaaka afdalu amwaalina summa qaala al-aariyatu mu'addaa wal-minhatu marduuda wad-daynu maqdiyyun waz-za'iimu ghaarim waa waa ah sallu ala alqaa'il sallallahu ala muhammad ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ah kon mu ne yonent nee na man dégg naa yonent bi alayhi salaatu salaam nga ne ma mais euh, j'ai une question indi suwaal nga ne ma may fii waxul fan la ah. man la waa waaji euh, kiiwu Seydina imaam muslim euh, imaam ahmad bi foofu Shurahbil ibn muslim alxawlaani raxmatullah alayhi dane sami'tu aba umaamata albahiliya yaquul sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fi xutbatihi aama xajjatil wadaa mu ngo kon baax na mu ne man de abu umaama sami'tu ma dégg rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama fii xutbatihi ca xutbaam ba ama at ma nga xam ne muy xajjatul wadaa muy ajug tàggatoo gi ma la kon léegi wax na la fan la hein du wax na la fan la te moo nekk tamit ci sunanu al imaam ak tirmidiyu raxmatullaahi mu wax ama xajjatul wadaa waaw léegi te lii lan ñoo ñuy xamal ne fii la mooy xadiis bi nga xam ne dafa niroog moom te ñu war koo gis ci mooy xadiisu Amr ibn Xaarija radiyallahu taala anhu buñ koy gis mooy même presque même même contenu bi presque même contenu bi moom la wax fii waaw kon buñ ñëwaatee ci sunanu al imaamu abu da abi daawud ah sunan al imaam abi daawud as-sijistaani rahmatullahi alayhi kon mu ne inna allaha dégg naa yonent bi alayhi salaatu salaam muy xutba nit ñi di wax lii mu ne inna allaha azza wa jalla dëgg-dëgg buur yàlla mi nga xam ne de màgg na tedd na xat dëgg-dëgg a'ta jox na kulli di xaq xaqin xaqa waaw boroom àq ju ne jox na ko àqam lay àqam li nag ci wàllu miraas wala bax moo tax mu ne fala wasiyata li waaris fala wasiyata li waaris amul fala wasiyata amul testament waarisin koo xam ne day donn kenn du ko defal testament ku am part ci ndono li ci héritage bi kooku amul paar ci li nga xam ne mooy ndono li ci testament bi boobu amul benn boroom kër moo xam jigéen la moo xam baay la walla yaay la mu am ay doom lu ñaar lu toll ci ñaari doom par exemple jëm kaw mu jël kenn defal ko ci ñoom defal ko testament ne sama kër sàngam de ci moom laa ko jox ba pare faatu kooku laa wasiyata li waaris déedéet testament boobu c'est nul et non dinañ wax lu gàtt ci waxu boroom xam-xam yi insha allahu taala bu ñëwee ci masalaam mawaaris parce que wax nañ la ne lii nii xadiis bii ak xadiis sayna Amru ibn Xaarija bi moo ñuy yóbbu forcément ci loo xam ne bokkul woon ci li ñu annoncé woon ne dinañ ko def muy ahkaamul mawaaris muy ak l'héritage dans l'islam muy al fara'id waaw muy ilmul miraas muy li nga xam ne moo jëm ci wàllu miraas forcément la ñu ci yóbbu waaw forcément la ñu ci yóbbu bu boobaa insha allah dinañ gën a yaatal fii mais dañuy wax ni mooy la wasiyat li waaris bi yonent bi alayhi salaatu salaam wax ay al imaam Shaafi'i yu rahmatullah alayhi dana lii moom mutawaatir la waaw lii moom mooy saxaaba yi ko soloo ñoo bari te lii day wan ne sax na ci yonent yonent bi alayhi salaatu wassalaam laa wasiyata li waaris te lii moo gën a fuuf yeneen xadiis yi ñu naan même buñ nee saxiix la kii wa kii lii wa ko gën a dëgër parce que lii mbooloo mu bari ñoo ko jëlee ci yonent yonent bi sax salaam mbooloo bu bari jëlee ko ci ñoom mbooloo bu bari jëlee ko ci ñoom lii mu mutawaatir la léegi nag mu des boroom xam-xam yi mais laa la wasiyata li waaris euh, bon euh, ne quittons pas ton exemple man la ban exemple nga ne man am nga exemple boo joxee léegi ne waa ji bu amee ñaari doom jëm kaw mu jël ne kenn ki defal ko testament ne man sama kër gii. ga nekk fa bërëb sàngam wala sa ci sama oto yi oto sàngam wala li nga xamante ni sama compte yi benn compte ba wala li nga xamante ne mooy ci li nga xam ne sama kii yow laa ko defal sama bibliothèque bi yow loolu laa wasiyata li waaris sànk da nga ne mbir mi du dox ma ne la waaw zahiru xadiis bi loolu la ah, mais boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi luñ ci wax ma ne la ci gàttal ñi ëpp ci ñoom dañu ne wasiya boobu muy testament mooy li nit ki comme liñ exemple bi ñu joxe léegi bu ko defalee koo xam ne dafa am droit ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci miraas yi affaire bi du dox ah xam nga loolu mais dañu ne waaye bu dee al warasa parce que ci xadis boobu am na ndolleent boobu illaa ba mu des mais loolu noonu wérul ndolleent boobu wérul ba mu des bu dee ne alwarasa dañ koo dañ ko mooy ñi les les les ses héritiers mooy ñi nga xam ne ñoo war doon doon góor gi wala meer bi ba mu defee testament boobu defal ko kenn ci ñoom ah ñoom ñu gisee seen biir ne bon comme que c'était mooy doon bëgg-bëggu góor gi nañ ko wóyal mooy nañu ko nañu ko nañu def ne nañ ko exécuter mooy nañ d'accord ci loolu mu defaloon kenn ci ñun ñoom ñépp ñu nangu ñu ne bu dee lool la dina baax ci kaw loolu waaw sinon bu ñu bañee affaire bi dootul baax waaw parce que nit manoo di dee di séddale sa alal sa doom man da ne wala ngay defal testament koo xam ne am na droit mooy boo ko defee ñi nga xam ne loolu yow du sa voix mooy compter parce que lii àtte bi balaa ñëw mooy foog nga faatu comme que maa dumta yow yaa ngi ci qaydul hayati yaa ngi dundul loolu mooy yow manoo yow du yaay séddale sa sa miraasa ah. non non affaire bi buur yàllaa ko séddale comme niñ koy gise insha allahu taala fi kitaabihi al aziz ah ci téere mu tedd bi muy alquranul karim moo ko leeral kon bu boobaa dañ naan la affaire bi du baax ba mu des bu dee ñi nga xam ne comme que les ayants droit ñi nga xam ne ñoom seen droit la parce que héritage bi ñoom seen droit la ñoom ñoo ko moom ñoo ne bon suñu droit la mais wàcc nañ ngir def li góor gi bëggoon ñu bàyyee ko astu yi nga xam ne nee woon na nañ ko jox lii bu boobaa ñu ne lool baax na am ci boroom xam-xam yi beneen groupe bu ne mukk du baax du baax non parce que li yonent bi alei satu slam même bu dee ne ñoom dañu ne sax wéyal nañu ko dañ naan loolu du baax non parce que yonent bi alei satu slam dane bi ah, nga xam ne day dàq waaw day dàq ni lii mënu la nekk kanta bu ngeen naree laye ndollent boobu ba mu des bu dee ne ay ñi ko ñi ko war a doon ñoom ñoo wéyal mbir mi dañ naan la loolu noonu wérul te xam ngeen ne ndollent boobu wérul ci xadiis bi waaw loolu mooy wutee ci boroom xam-xam yi entre ñii ne dina mën a nekk te mooy ñëpp ñeneen ñi ne non euh, buñ ko wéyalee it du mën a nekk parce que ñoom du seen ñoom du ñoo koy régler mbir mi buur yàlla moo wax yonentam sallallahu alayhi wa sallam muy leeral atte yi leeral la ne nañu képp koo xam ne am nga droit ci miraas ci héritage manoo am droit ci testament loolu leer na léegi nag beneen mbindeef mënu la ñëw même bu dee ñoom mooy doom yi ko war a doon mënuñoo ñëw ne comme que suñu baay la bëggoon ñuy comme si dañuy daganal loo xam ne yonent ma lay saa saa am sharia da koo xaraam nee na amoo trois ci testament bi ngeen ñëw ne aywa léegi mais comme que nañ dëppoo comme ça bàyyi koog moom ndax loolu la góor gi bindoon. kon laa wasiyata ci gàttalaa ñu yem ci noonu ah <laughs> waaw mu ne laa wasiyata li waaris mu ne dégg naa kon yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne inna allah dëgg-dëgg boole yàlla xad dëgg-dëgg ata jox na kulla di xaqin aji àq june ne waaw mooy miraas ñi ci am xaq ku ci nekk buur yàlla jël na la ci sa xaq jox la ne nañ la jox waaw léegi nag ndax dinañ ko exécuter loolu ñun nii woote woonee jullit la ñoo ci des lii daal mooy àtteeb yàlla subhaanahu wa taala ndax dinañ ko jëfe la balle est dans notre camp waaw ñun ñoo ci des waaye lii la buur yàlla ne ku àq ku nekk àq yooyu dinañ koy insha allah ku nekk li nga am waaw amul non non non bon ça je ne suis pas d'accord ay où la parité dañ naan la ñun déglul ñu wax la inna allaha qad a'ta azza wa jalla qad a'ta buur yàlla mi màgg te tedd jox na aji xaq waaw alaa ana kan mooy waxal buur yàlla di ko xamloo ah alaa man xalaq wa huwa al-latiful moo gën a xam ay mbindeefam lii la tëral lii lañuy doxe ñun nag amuñu lu dul qaala allah qaala ñu ne sami'na wa ata'na sallallahu alayhi wa waaw maadaame wér na tukkee ci borom bi tukkee ci yonent bi alayhi salaam ñun waaw dégg ak topp kon te sagesse yu bari war nañu ko lu tax mu tërale buur yàlla defe mbir yi noonu waaw lahul hukmu la mu'aqqiba li hukmihi waaw moo moom àtte buur yàlla du àtte kenn ñëw ci gannaaw naan lu tax mu deme nii waaw mu ne kon jox na boroom àq gu nekk kon nag fala wasiyata li waaris àq yooyu kuy doon boo testament bokkul ci mbiram du àqam mu ne wala tunfiqu almaratu an min baytiha illa bi idni zawjiha mu ne ki nga xamante ne mooy euh, almara ndaw si bu mu dépenser dara ci këram mooy kër kër gi mu ñëw sëy si fi kër boroom këram bu mu fi jël dara di ko di ko dépenser wala di ko maye wala di def dara lu dul ci ndigalu boroom këram ma moom mbir ya waaw loolu nag bi isniha mën na nekk euh, isne boo xam ne mooy mooy dangay laaj mu wax la mais am na isne boo xam ne mooy yow dangay xam ne lii nii moom euh, euh, mooy xam nga ne lii moom bu ñëwoon nga joxe ko boo ko laaj sax daan mais loo ma ciy laaj mais def ko loolu daa jar laaj loolu jarul la laaj diw dafa euh, soxla kay waaw problème dund la am fii am na fi ba doyal mais jëlal nga jox ko loolu jarul nga ma koy laaj mooy yooyu bu xamee yu mel noon mooy illa bi idniha loolu du ndigal boo xam ne moom moo ko ne defal mais xam ne ne lii nii bu ko defee dina ko neex te loolu mooy ëpp ci njortam waaw mais bu dee dafa dana cinquante pour cent danaan boo dina ko neex yeneen cinquante yi du ko neex bu boobaa nag loolu du yaqin du galabatu zann te galabatu zanni kal muhaqqaq loolu àggoo ci bu boobaa dañ naan la ah maa daama nag loolu la tey yow wóoru ndax lii dina ci kontaan wala boog est ce que soxlaw ko woon pour leneen ngay hésiter bu ko jël di joxe kon laa tunfiqul mar'a wala tunfiqu almaratu shay'an min baytiha illa bi idni zawjiha waaw sama mbokk mii de daa diw de daa soxla woon daa daa demoon bay togg gis ne ndeke ceebam bi matut te daa am ay gan yu ko woone dañuy ñëw est-ce que mën naa koy eh, déedéet mais loolu de jarul laaj nga xam loolu mooy même bu fi newul lool man nga koo def loolu am nga ci ndigalam wala nga laaj ko mu ne la waaw fa qiila ñu ne ko waa ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wala ta'am <laughs> ñu laaj ko mais ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam même ñam même ñam bu mu ko dépasser lu dul bu mu ci joxe dara bu mu ci dépasser lu dul ci ndigalam yonent mi alayhi salaatu salaam ne zaaka afdalu amwaalina <laughs> loolu ngeen tudd muy ñam mais moo gën ci alal bi ñu am bi <laughs> waaw ñam alal la ko laaj ko fayeen yi léegi laaj leen ko fii mu ne seen saaku parfumé yi ñu yor cinquante kilos yi ak la cay jëm tem mu gën tedd ci li ñu am ah waaw mooy loolu la ñam kay mooy li gën tedd lu ñu am zaaka loolu ngeen tudd afdalu mooy li gën am waali naa ci ndax alal ji alal ji yépp du lu ñuy teg di ko xoola ah. mooy lu ñuy dund lay doon rek créé ma sama start-up ngir lan ñu naan ma maay maa yor start-up bi kese mooy ngir ma ci am lu ma dunde li am ñoo xam ne dama leen di embaucher di génn loolu la lépp jëm ci dund gi waaw mooy mu ne leen ñam goog ngeen di wax nag mooy li gën a aha kay loolu mooy aha kay mooy ne même loolu ci la loolu lay tekki mooy ne même loolu noonu ci la mooy li nga xam ne ñamit bu mu ko dépensé lu dul mu laaj ci ndigalu kër boroom këram wax nañ la ndigal li soit mu wax ko wala mu xam ne lii dina ko neex bu boobaa nga joxe ñam même bu dee nekku fi ndax xam nga ne tout le temps moom noonu la mel waaw mu ne summa qaala ginnaaw gi loolu dañ ciy jàng ne tamit xutba bi amoon na mooy bu nit di wax di jàngale mbir yi desee leer man ngaa laaj waaw mooy léeg-léeg man ngaa laaj même bu dee daana lagul ndax dangay ragal passage bii mu jàll de tem mu ma rëccee ma fàtte ko wala bu dee am nga loo bind nag nga bind nga teg wala nga mokkal mbir mi teg di xaar bu paree nga door koo laaj waaye it loolu mooy lu baax la amaana sax mooy gën ci lu bari parce que dina tax surtout wax ji ñu bañ koo couper ba ñenn ñi hein xaw a déconnecté wu wala boog moom ci boppam mi doon wax du xam fan la yemati woon loolu loolu benn affaire ba mais it lii dañ ciy wan lii mën naa nekk mooy ci biir wax ji mu am genre ak laaj boo xam ne ci wax ji muy kii xutba wala kiy jàngale mu dese leer ci ki muy jàngal mu ne ko man nga ma baal tuuti eh, li nga wax sànk wala yooyu comme ni ñuy def rek des fois ñu defal leen ko <laughs> damay fexe di eh, comme si eh, kiy déglu loo xam ne dama koy wax mu mën a indi loo xam ne dese naa leer ma ne ah ah ah attends est-ce wala pare nga daaneel nga ma waaw man nag amoon naa laaj bu ma doon laaj foofu lii nga wax nii moom euh, fan la tegu wala bon est-ce man nga maa gën a leeral gis nga daal dañ koy def tout temps pour être à la place kiy déglu que ne yi bu mu jàpp na yow leer na ci yow rek que leer na ci ñépp déedéet te bu boobaa mooy man ngaa laaj des fois. waaye li gën mooy amaana nga xaar ba mu jeex wala sax ñaar yëpp mën naa nekk tout dépend rek ci lan moo waral waa ji di laaj tëkkiy discours pareegul discours am mu ne summa qaala ginnaaw gi ne al mu ne waaw mooy nit bu àbbee dara danga koy delloo mooy yow daa nekk saw nga delloo ko ah. ah bu ma àndee dara du ko delloo du ma ko nationalité de al ariyatu muadda lees di delloo la ka ko moom ka la ko aaloon waaw ah, mu ne wal minhatu wal minhatu marduda al minha mooy comme ma yoroon sama wu fas wala samam xar moo xam ne day am soow ma jox ko benn waay ngir mu jariñoo soow ma nekk ji may génn ci moom ngir mu ratt ko jëfandikoo lool lool ay lool mooy alminha ah wala ma ne ko sama tool bii de euh man damay voyage war na ñor dans cinq jours léegi bon euh, man bon je passe là-bas deux mois man nga ko jëfandikoo ah mooy lii récolte bi yëpp bu la neexee nga kii ko waaw waaw wala ma ne la sama suuf see ci ñaay bi fee ca Cambérène hein Euh, man nga koo euh, sama parcelle boobu du xam nga ko sama tool boobu noonu tuukóor bi wala sama tool bi euh, man nga koo bay de ci nawet bii di ñëw wala sama tool bee nga xam ne mu nga fee ci Bawol walla Kajoor wala Siin wala Saalum sama tool ba nekk ci bërëb sàngam ca Malem Oda man nga man nga koo bay loolu mooy alminha ma jox la samaw fas parce que da dangaa bëgg a bay amoo fas ma jox la samaw fas walla sama mbaam comme que man dama am ay fas ak mbaam ma jël wennu fas mennu fas ak mennum ak benn mbaam jox la ne la man ngaa nawet bi man nga cee man nga koo euh, euh, man nga koo jël ki euh, mu jàppale la ci nawet bi loolu mooy alminha mooy dañ ma koo jox mayuñu ma ko kenn xam nga yii ma fi wax gis nga li mooy kenn mooy eh, du may dañ laa jox ngir nga jariñoo ko <laughs> waaw mooy jariñool après nga joxaat ma ko waaw mu ne loolu nag marduuda lu ñuy delloo la waaw mooy ah danga koy delloo nag bu boroom ñëwee wala mu soxlawaat ko wala délai ba mu la joxoon aril affaire yi nga joxaat ko ko mu ne wat day nu maqu maqdi wat day nu li nga xam ne mooy det maqdi lees di fay la waaw ku ñu lebal sa waay na nga fay mais boo amee soxla yaa dàq mën a leb buñ la nebalee ba pare nga mel ni ko fàttee fay tout le gis waa ji daanaka def na ñaari at waxoo ko ci dara déedéet wa doy nu ma bëgg det dañ koy fay bor dañ koy fay waaw fay ko lu war la farata la waaw ay yàgg na ça fait bon ça fait dix bon peut-être qu'il a oublié wala may na ma ko peut-être déedéet y a pas peut ce que dégg nga ci sa nopp mu ne la yee det ba nga may bor ba ma la yo ba nga ma yoreeloon may naa la ko yàqu de déggoo ko demal nga fay waaw fa nadiratun ila maysura yow dañ laa jégg may la ba kera ngay jàppandal ngir man ko ngir mën a fay waa gis ne yow sa état changé na waaw say mbir a ngi dox te fàttewoo ko nga tey ko déedéet waaw yooyu moo tax yooyu mu jar parce que waajooj bu deewee lool bor la bu mu war a fay ah bu mu war a fay loolu alxuraan doon ñu pousser ci yooyu ñu koy bind ila tadaayantum aayatu day bi day nin ilaa ajalin faktubu yéen ñi gëm yàlla bind leen seen det yi ñu xam ne lii nii amaloon nga ko diw ba bu la buur yàlla jëlee te waxula kañ la lay jël waaw te dee luy ñëw la wa kullu ma atin qarib lépp luy ñëw lu jege la te waxula kañ la waaw man ngaa ndékkee sa kër biisu soxna seeg xale yi ne maa ngi dem liggéey ñëw nga dem doo duggaat boo doo duggaat sa kër dañ la fiy dugal ci en tant que néew wala sax ci hôpital bu morgue ba lañ lay yóbbu direct dee ne xamuñ ne yoraloon nga kenn dara te gaay bu ñu laajee ah ku yoraloon diw comme ko émotion yi la ñépp noppi lool teggewul bor bi kon wat na ma ëpp yi det bor dañ koy fayan ah. wa za'imu gharib mu ne wa za'imu mooy ki nga xam ne moom lañu chargé mu tax toogal nit kenn yoral nit ki nga xam ne moom moom mooy kiñ naan chargé de bien la gestionnaire bi bien xam nga du bien <laughs> waaw <laughs> ah waaw waaw loolu la di day mel ni det ci moom day mel ni ab det ci moom mooy man bu ma nee wala alkafil ma ñëw ne bon ma fekk benn waay boo xam ne dafa yoreel kenn bor mais yàgg na mënu ko fay waa ji topp ko topp ko topp ko mënu ko fay ma ñëw ne bon saway xam nga nu ñuy def waa ji toog ki mu yoreel toog ma ne ko est-ce que d'accord man nañu waxtaan ba juboo ci lenn ma waaw non na ma fay sama bor mais ça fait deux ans man bu ma xamoon lii du ko legal nga ne ma man nga ma may lenn ma ne yow mi yow mi yow mi nga xam ne yaa war a fay boor bi te ko léegi bor bi maa koy res est-ce que d'accord nga daa deux mois ma fii plus tard deux mois ma fay la waa ji ne waaw waaw baax na kon d'accord naa yow de yow laa gën a wóolu ki nga xam ne moom moom mii waa ji d'accord naa ko alhamdulilah ay waay diw yàlla la buur yàlla fay laahi teggal nga ma loo xam ne aka bu maa tere woon a dox ci mbedd yi bu ma doon dox di wër fu nekk ma xool ay waay yàlla na la buur yàlla daal di teggil ah defal la farajan wa maxrajaa ci say mbir mooy waa wax loolu tamit mooy alkafiilu azaimu xaarim mooy ne ah ah dangay fay yow de waaw li nga yenu ne maa ko porté loolu mooy ki ngay man maa garanti étudiant diw <laughs> mu ngo étudiant diw wala diw dafa ñëw ci dëkk bi wala ñu ne ko ah saay boo fiy luye dara location bi lii la danga may indil garant pour ma luye la il faut ma amub garant mu seet ci gaaya bi koo xam ne nee na mën na koo defal gaara mu indi ay fiche de paie am ak yooyu yëpp waa gis ne ah kii il est solvable te boo nee maa porté gaara mooy lan waa ji bu demee ba manula fay yow yaay fay lool la de lool nga porté gaara <laughs> est-ce que xam nga lool amul njuuñ njaaj après de yonent bi alayhi salaatu salaam nee na <laughs> allahu akbar allahu akbar wa za'imu gharim mi porte gaana da ngay gaa la nga la nga porté woon <laughs> yaay fay de bu demee ba kii da fay mooy day nekk farata ci boobu bu dee waaja manu ko yaa ko waxoon lu yaa ko jëloon mais yaay fay après nga xool ak moom bu dee ci wàllu bi bu dee ne ki waxoon bor bi moo yenu moom moom mooy fay moom amul di ci tëdd tëdd lu de ay maa waxoon waxeet déedéet maa waxoon waxeet du la ci génne ma ne yaa dugaloon sa yaa wax yaa porter sa responsabilité il faut savoir assumer waaw être responsable c'est savoir assumer ses actes et ses paroles yaa ko waxoon yaay fay kon az-za'imu gharim waaw <laughs> loolu mooy xadiisu al imaam Abu Dawud bi kon lii gis nañ yonent bi alayhi salaam waaw Allah leeral na fi de xoola xadiis naa al imaam ah, Ahmad bi ñu wax ko rek daal di tëj mooy comme bii moom la mooy bu Abu Umaama bi mais moo gën a gudd tuuti mu ne inna allah mu ne moom ah, Seydina Abu Umaama Suday ibn Ajlaan Suday ibn Ajlaan al-Baahili radiyallahu anhu mu ne sami'tu rasuula dégg naa yonent mi alayhi salaatu salaam xajja fii xutbatihi aama xajjatil wadaa ca xutbaam ba ca prêche am ba ca sermon ba atum xajjatul wadaa mu ne inna allaha buur yàlla qad a'taa dëgg-dëgg jox na ko ladhi haqqin aji àq ju ne haqqahu falaa wasiyata kon amul li nga xamante ne mooy wasiya ah amul testament li waarisin kuy war a donn kooku du test kooku amul testament waaw wal waladu lil firaash walil aahiri al xajar wa xisaabuhum ala waaw lii la ci yokk al waladu lil firaash doom la la ko moom mooy loolu kinaaya la mooy doom doom yaa ngaa dégg xam nga doom ci sëy lay juddoo mooy loolu la buur yàlla di reconnaître en tant que la charia di reconnaître en tant que diw góor kii moo jur kii mooy cib sëy lay jaar walil ayril ajar waa ji ñëw nag di réclamer naan moo jur xale bi te takkul woon yaayam kooku ay xeer lañ koy lay am du fi am dara wa xisaabuhum ala seenu àtte nag ca buur yàlla nag la la war lool moom moo leen di àtte après waaye kanta ay euh, doom naturel l'islam waxul doom naturel waaw doom biologique waxul loolu neewul man doom biologique laay seen déedéet mooy dafa am règle yu ma teg yoo xam ne mooy ne sëy ñaari nit al aslu fil ashyaa'i al ibaaha illa al abdar lii cosaan ci mbir yi mooy dafa dagan ba mu des li jëm ci wàllu pëy ci wàllu sëy suñu boroom nag bi mu defee loolu bi mu defee lool moo tax ñaar góor ak jigéen ñu daganante lu dul sëy mooy dox seen diggante bu dee nag doxuñu sëy amu fa ñu am doom doom jooju ci sharia sharia du ko reconnaître ndax al ma'dumu shar'an kal maaduumi xissan règle téyal al maaduumi sharan loo xam ne mooy sharia xamu ko daa mel existe wul l'inexistant sur le plan de la charia kal maaduumi dafa mel ni newu fi dafa mel ni newu fi waaw mooy lu sharia mooy mooy ci wàllu acte bu ñëwee mooy sharia du ko bàyyi xel mu ngi mel ni ci lu palpable charia du ko bu ñëwee ba ñu war a tëral àtte yi loolu duñ ko prendre en compte moo tax ci wàllu miraas koo xamante ni nii doom joo xam ne du doomu yoon doom la joo xam ne dañoo bëtt mbaar am ko mooy dañoo te def lu dul noonu am ko kooku noonu du doom na waaw waxoon nañ la dinañ ñëw ci côté bii insha allah gin koo yaatal bu ñëwee ci wàllu li nga xam ne insha allahu taala moo jëm ci wàllu euh, euh, ilmul miraas bi insha allah mu teg ci leneen wa man iddaa ila abi képp koo xam ne dafa wootewu mooy di askane boppam ci koo xam ne du baayam parce que nee waaye yow moom askan wi bopp da leen a xeeb mooy askan wi ko buur yàlla boole mooy comme si buur yàlla bon Euh, man daal fii nga ma boole man waroo ma fi woon a boole quoi waaw man mii nga xam ne je voulais être un guerrier tu m'as fait partie tu nga boole ma ci ci ci ci ci ci ci ci géwél yi loolu moo man daal de faire le tout hein wala man mii nga xam ne je voulais être un géwél ñu boole ma ci guerrier yi noo man loolu daal wala man mii nga xam ne tubaab laa bëggoon a doon buur yàlla nga boole ma ci kii yi quoi ci africain yi quoi xoolal suñu misère gi ñu ne rek ah wamanin tamaa képp ko wamani daa képp koo xam ne day askanewu ilaa gayri abihi koo xam ne du baayam bàyyi fi baayam ndax xeeb leen ne moom day dem feneen keneen daal moo nangu awin tama wala muy askanaloo mooy muy wootewu mani daa di wootewu naan diwa ma jur non man diw di di askanaloo ca moom awin tama wala muy askanaloo ilaa gayri mawali bu dee ab jaam la mu ñu goreel mu ne man daal ñoom diw man considère ñoo ma goreel mais man seen daal seen wilaay seen boobu man man daal sawaay man moom d'accordutuma ci man daal ñoom diw ñoom laa d'accordal quoi mu ne kooku li fa alayhi laanatullah kooku dina am rëbbum yàlla at taabiatu ila yawmil qiyaama rëbbum yàlla moo koy topp ba yawmil qiyaama waaw moo tax falsifier ay këyit c'est tellement grave waaw c'est tellement grave nga ñëw moo tax <laughs> adoption nga jël nit ne yow ci sa askan la bokku te bokku ci l'islam da koo tere gisoon nañ ci xaadisatu sayyidina Zayd ibn Haarisa ni ko l'islam tere woon ci suuratu al-Ahzab hein mooy ay adoption yooyu lislaam ni mu ko dàqe parce que dafa bëgg askan yi ñu xam ku nekk fi nga bokk te ku nekk ñu jox la ak xam comme lim wax inna allaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqa buur yàlla moo jox ay xaq ku nekk moo ko jox xaqam waaw nga ñëw changer say këyit ngir tukki nga fexe ñu defal la ci ne yow diwu juru la bon il faut kii yow leer na la juru la mais nag c'est pour tukki quoi naa fexe ci kayit yi ñu regleel ma kayit yi ma jaar fee bon benn waaye bu ñeme yàlla ci mairie bi wala yooyu ñu defal ma ne diw moo ma jur waaw kooku alaysa hada qad intama ila ghayri abi aw iddaa ila ghayri abi ku ko ci génne nag ma ko wax est ce que kooku wootewul ne moom koo xam ne du baayam mooy baayam boo ko man ku ko ci génne rek wax ma lan moo tax nga génne ko ci même boo nee noo xam nañ ne lii du dëgg dañ naan mais moom dëgg la ko jàppee mooy daf koo def ngir tromper ay nit ngir tubaab bi jàpp ne walla kon ko këyit rek la gëm nga def ko nag mu dal di ciy tukki nga foog ne yaa ngi ci ma la man de gisuma lu la génne ci li yonent bi alei saatu salaam wax ne wa man iddaa ila ghayri abi awin tama ila ghayri mawali fa alayhi laanatullahi taabi'atu ila yawm al-qiyaama waaw waaw ah. nañuy bàyyi xel ci affaire yi de pour nos mooy liñ doon wax day dellu ci liñ doon wax sànk rek pour nos intérêts ñu bëgg daganal lu yonent bi alayhi salaatu salaam lu sharia bi tere déedéet ay sawaay xoolal sawaay galère gi muy kii ah. yaayam sonn na ah Sénégal neexul léegi nga ne pour affaire këyit yi mais bàyyil ma kiiwal ko man je suis ton cousin man je suis le cousin de ta de ta maman waaw bàyyil ma def ne man maa la jur man awma ma doom ma def ne maa la jur bind ci këyit yi ne sa yaay mooy sama soxna ma sa yaay ko jur ñoo jur ah daa kadib te ki koy def xam na ko kii koy def xam na ko mais danaan pour nax naxtuwaa bii la moom bu taxawoon na jël boppam def ko palaasu tubaab bi comme Sénégal nekkoon dëkk boo xam ne fa la ñuy jëm mu xam ne am na ñu koy naxe noonu est-ce ko nangu loolu mooy rek ci côté côté rek ak nite waaye fi gën a garaaw mooy sa sa sa sa sa sa charia moo la ko tere waaw wa man iddaa ila ghayri abi loo bëgg dimbali dimbali nit wa taawanu ala birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan jàppalante leen jàppalante leen ala birri ci mbaax wa taqwa ak ragal yàlla wala taawanu bu leen jàppalante ci loo xam ne ci kaw bàkkaar ak noonu lu lu yonent bàyyi saam saam tere nga ne bon c'est pour des bon xam nga non on peut pas faire autrement waaw mooy nekkul na yow boo jaaxlee rek après di nangu di def lu xaram <laughs> yow daal sa jaaxle commencé nekk lépp di daru wax foo jaaxlee te jaaxle devient des daruraat yoo xam ne tubihul mahzuraat xam nga loolu dox ñooy daganal yi yi ñu aayoon déedéet dañ naan la déedéet jàppalee ko neneen jàppalee ko neneen mais bu ko ci loo xam ne sa diine tere kon mani wa mani daa ila ghayri abi ba léegi ñu wadaa de ñooy ñoo xutbatul yawmun nahri bésub tabaski bi yonente mi aleyi saatu salaam mu ngi bi Mina al euh, Abu Umaama al-Baahili Sudey ibn Ajlaan Sudey ibn Ajlaan radiyallahu anhu wal hadiisu fi musnad imaamu Ahmad rahmatullah alayhi mu ne kon waman iddaa ila gayri abihi aw intama ila gayri mawali fa alayhi laanatu llahi taabiatu ila yawm alqiyaama laa tunfiqu almara bi mu waxee loolu bare mu ne laa tunfiqu bu mu dépensé moom lañ gisoon almara du ndaw si shay'an dara min bayti min baytihaa ci gërëm illaa bi izni zawjihaa lu dul ne boroom këram da cee ànd faqiila ñu ne ko yaa rasuulallah wala toom waaye yow ndaw yàlla li même même ñam sax buñ ko départ mu ne min daalika afdalu amwaalina mu ne loolu mooy li xam ne mooy li gën a suñu alal yi tumma qaala rasulullah nee na ginnaaw bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax alaariyatu mu ne alaariyatu xam ne moom nga aale muwadda duñ koy delloo wal min xa liñ ngir nga jariñoo ko delloo samaw fas laa la jox ngir nga bay ci nag ma ko delloo de bar duuda dag may delloo sama gëléem sama gëléem gi ma la jox ngir ngay ratt gëléem gi man cee jëfandikoo may la moo ulale indil soow nag ma ko delloo boo baree wat daynu li nga xam ne mooy det li nga xam ne mooy bor maqdiyun liñ di fay la lees di fay la wasin waarim waaw boo fi jëlee en charge garantie dara ah yaay jël de waaw mu ngi noonu kon insha allahu taala kon tey dañuy yem ni kon gis nañ seydna abu umaama al-baahili waaye li mu nettali ci xutba bi waaye dolli nañ ci lañu dese lañu kii woon ci côté seydina abu bakra ah inna zamana qad istadaara ka hay'ati ka hay'atihi ah loolu gis nañu ko kon nag biir di ñëw insha allah ñu gis kan parti wu seydina amru ibn xaarija te moom dafa niroog xadiis bi ñu jóge bu seydina abu maama al-baahili radiyallahu ta'ala anhu kon ñu ngi ci hajjatul xajjatul kamaali wa tamaami xajjatul islaami xajjatul wadaa ñu ngi ba léegi ci xutbaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam yawma nahri bi Mina inshaa allahu taala ci jotaay bi di ñoom ñàggale ko wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala